سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidi alawalin wal axirin sayidina wa xabibina wa shafiicina wa nabiyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa radiya allahu tabaraka wa taala an qutbi alcaarifin wa imaami siddiqin mawlana abil abbaasi ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihi almuhtadiin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 ta'ruju al-malaa'ikatu war-ruuhu ilayhi fii yawmin kaana miqdaaruhu xamsiina alfa sana sadaqa allahu al-aziim mooy taaru bi dana rañaan ma ngay rañaan almalaikatu malayka yi war ruuxu ak ruux ilay yi jëm ci moom buur yàlla subhaanahu wa taala fii yawmin ci bis boo xam ne kaana nekk na miqdaaruhu ak nattuwaayam xam siina juróom fukk alfa ci téeméer ci junni sanatu cee yat mu nekkoon kon euh, aaya bi nga xamante ne moom mooy euh, ñeenteelu aaya bi ci saar bi borom bi kon subhaanahu wa gisoon nañ ci fi muy ci lu muy wax ci wàllu rañaan bi nga xam ne moom la malaayika yi di rañaan gisoon nañ tamit li nga xamante ne moom mooy malaayika gisoon nañu ne ñoom malaayika yi li nga xamante ne moom mooy seenu cosaan maanaam fi baat bi jóge moom mooy al aluku ak wala al aluka biy tekki bataaxal euh, mooy risaala message euh, lettre bataaxal euh, kon lool moom mooy fi ñu jóge ngir ne borom subhaanahu wa taala daf leen def ñoom malaayika yi ñu nekk ñoo xamante ne dañoo yore ay mission maanaam kon ay missionnaire u borom bi lañ subhaanahu wa taala doonte du loolu rek moom mooy seen ay mbir euh, gisoon nañ ci jotaay bi weesu itam euh, lenn nag ci li nga xamante ne dafa aju ci malaayika yi lu demee nekke borom bi li mu wax ne subhaanahu wa taala uli ajniha ni boroomi laaf lañ ñenn ñi ñaar ñenn ñi ñenn ñi ñeent ba pare daal ci teg ne yazidu fil xalqi ma moom mooy yokk ci euh, mbindeefam yi maanaam ci mbindeef lu ko soob gisoon nañu euh, itam ba tey ni nga xamante ne moom mooy xeetu malaayika tey maanaam bu leen dee tënk ci seen xeet dinañ gis ne buñ ko xoolee globalement ñetti xeet lañ dafa am malaayika yi nga xamante ne ñoom la ñuy wax almuhayyamuuna euh, ñooñu ci seen biir ay catégorie lañ gisoon nañ ci seen biir ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu mag ñi euh, te ki ci gën a màgg moom mooy ar wax moom bi nga xam ne moom la ñuy tudd fii euh, dinañ ci ñëwaat insha allahu taala ci wax ay borom xam-xam lañ rek luñ ci wax rahmatullah alayhim waaye lii nga xamante ne moom la wax mooy li ci gën a dëgër te mooy li jëm li ci wér insha allah maanaam mooy ne ar-ruh beneen malaaka la bu bokk teg sayyidina jibril alayhi salaam euh, moom mooy ki gën a màgg ci te moom mooy ki nga xamante ne boom malaayika yi moom la ñuy maanaam moom malaaka la boo xamante ne borom subhaanahu wa euh, maanaam moom la ci moom la bindee yeneen malaayika yëpp mooy leer gi nga xamante ne dëgg-dëgg maanaam dañ koy wax sax ruuxu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy li nga xamante ne moom mooy dëgg-dëgg manifestation bu mat sëkk buy nga xamante ne mooy manifestation alxaqiqatul muhammadiyya bi nga xam ne mooy réalité yent yàlla bi sallallahu alayhi wa wa sallam euh, te euh, maanaam moom nag ci moom la yeneen malayka yi juddoo rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu mag ñi nga xamante ne ci al aaluuna lañ bokk min al malayka Euh, lu demee ne ki nga xam ne moom la ñuy wax ak noonu ki nga wax al aql ki nga xam ne moom la ñuy wax al qalam ki nga xamante ne euh, moom la ñuy wax al mudabbir ak ki nga xam ne moom la ñuy wax al mufaddal ah, ak ñe maanaam gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu kenn ku ci nekk ci ñoom waxoon nañ tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy al karubiyuuna maanaam ñoom ñooy ñan et que ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw ginnaaw karubiyuuna yi nag mu am yeneeni malaayika yoo xamante ne ñoom ñooy malaaka yi nga xam ne xamalatul arsh lañ maanaam ñoom euh, lañu ñu euh, wàcce maanaam ñoom ñoo yanu arash am ñi nga xamante ne ñoom ñooy alxaaluuna maanaam ñi nga xamante ne euh, ñoom ñoo wër arash voilà kon ñi nga xamante ne tamit ginnaaw loolu mu am malaayika yoo xamante ne maanaam ci kennu arash tamit maanaam maanaam li wër arash loolu lu dul ay malaayika ñoom ñoo fa gis nañu tamit ne euh, malaika yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci euh, ci suñu suñu xoolee malaika yi nga xamante ne ñoom la maanaam ñoom après ci maam ci malaika yooyu nga xamante ne ñoom la ñu euh, yabal arash maanaam nga xam ne ñoom ñooy ñu ko yan ñoom ñooy xamalatul arsh ñuy juróom-ñett yi comme ni borom subhaanahu wa taala wax wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya ne sa arsh borom yawmal qiyaamati ñe juróom-ñett dinañ ko yanu maanaam mu féeti kaw maanaam mu tiim bindi fi euh, ñi nga xamante ne tamit ñoom ñoo am maanaam mala borom subhaanahu yooyu mu daal di bind maanaam mu daal di yabal bind ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo euh, wër kursi yu ginnaaw bi mu amalee kursi yu te kursi yu Euh, mu wàcce li nga xamante ne moom mooy ci diggante ñaari mbir yi al kursi yu muy muy al xalq ak al euh, ak al amr muy aalamul xalq ak aalamul amr yëpp mu bind leen mu yene nekk yeneeni adduna yoo xamante ne daf leen a amal diggante maanaam arash ak kursi yu loolu nag mu tuddee ko maanaam nga xamante ne yooyu ñoom ñoo wàcc ndaxam ne lépp lu yàlla dogal ak lépp lu muy euh, déterminer lépp lu muy amal maanaam ci diggante boobu lay jaar loolu ci ala sabilil misaal maanaam comme niñ koy waxe walillahi masalul ala wax la joo xam ne lii dañ koy wax ngir du na ngir méngale waaye dañ koy wax ngir jegeñal mbir yi ci xel yi mooy ne bu xoolee euh, arash tey bu ko doon wax dañ koy daal di mën a tuddee maanaam mooy comme présidence maanaam mooy présidence euh, amma kursi yu foofu moom mooy primature maanaam mooy fi nga xamante ne décision yi nga xamante ne ñoom ñooy am yëpp maanaam décision yi foofu lañ leen di euh, ficeler teg leen maanaam foofu lañu leen di wàcce kursi euh, yu boobu nag euh, kon mu am ñaari ndëgguy tànk yoo xamante ne yu ki nga xam ne mooy ar-Rahman moom la ci teg maanaam mooy place bi nga xamante ne mooy place bi nga xam ne foofu la ñaari ndëgguy tànk ar-Rahman ne muy guur yàlla subhaanahu wa taala waaye loolu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee Euh, waa ahlus sunna wal jamaa duñ xam nañ ni mënta nekk jëmm maanaam corps du ay tànk comme ñun bu ñuy wax cër ci ñun di wax ay ndëkku tànk maanaam ñun niñ koy waxee ci ñun mais wala boog ci mbindeef yi waaye euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy al na ñi nga xam ne ñoo xóotal mbir mi ci aarif billah yu mag yi ñoom niñ ko firee moom mooy euh, atte maanaam arte gi nga xamante ne dafa aju ci al amr ak atte gi nga xamante ne dafa aju ci al xal maanaam mbindeef yi yooyu kon muy ñaari xeeti atte yoo xam ne borom subhaanahu wa ta'ala daf koy wàcce waaye loolu yëpp maanaam ci kursi yu gi maanaam mooy place bi nga xamante ne foofu la décision wu maam di di leere maam di leere eh, kon kursi eh, yu mu am malaaka yoo xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala eh, da leen a amal foofu gisoon nañ ne almudabbir maanaam foofu la ne maanaam moom borom subhaanahu wa ta'aala foofu la ko wàcce mu nekk ki nga xamante ne moom mooy ci yil mbir yëpp almudabbir moom mooy li muy mooy ki nga xamante ne moom mooy administrer mooy l'administrateur suprême loolu yëpp nag malaayika yu yëpp ay feeñuwaay lañ ci feeñuwaayu xaqiiqa yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye bi nga xamante ne moom mooy euh, ginnaaw gi mu mais mais kursi boo ko jëlee nga teg ko ci arash maanaam dafay mel ni euh, maanaam nga comparer ko ak arash dafa mel ni benn jaaro kom jaaro nga jël ko nga sànni ko ci désert bi maanaam tey boo demoon ci Sahara ba tey nga yónni benn euh, hélicoptère wala avion mu jël jaaro bi daal di dem sànni ko ca Sahara ba maanaam tey boo xoolee côté boobu yëpp diggante Mauritanie Mali. ah euh, Algérie Libye maanaam Sahara boobu yëpp nga sànni fa jaaro bi ak ma laal na Maroc sax nga sànni fa jaaro bi ba pare nga ñëw ne ma demal nga wëral ma jaaro bi parce que ci Sahara bi la ne maanaam saa nga préciser fan la ci Sahara bi ndax ci njaal ben nga ci biir wala maanaam li muy jafee gis noonu la course yu tuutee par rapport ak arach euh, léegi mi nga xamante ne tamit noonu la euh, arach course yu ak malaaka ya fa nekk mu am yeneeni malaaka yoo xamante ne ci suuf si suuf su nekk maam ci asamaan yi asamaan yu ne dañoo am ay arash naka noonu sidratul muntaha nga xam ne ci ronu kursi yu la ne moom it dafa am ay ay ay ay ay ay ay malaayika ay malaayika yu fa ne naka ñi nga xamante ne mais ba ci juróom-ñaareelu asamaan maanaam nga xam ne euh, euh, maanaam ba ci juróom-ñaareelu asamaan bi foofu nag la maanaam fala fala fala mboolem yeneen eh, xeetu eh, malaaka yi muqarrabuuna yi maanaam ña fa nekk ñëpp foofu ay malaakatul muqarrabuuna lañ kon dinañ gis ne Seydina Jibril Seydina Israfil Seydina Mikail ak Seydina Azrail alayhimu salaatu wassalaam ñoom buñ nee ñoom ñooy kilifay malaaka yi maanaam ci mu maanaam eh, ñoom ci muqarrabuuna yi lañ bokk waaye ñoom ci ñu gëna a kawe lañ maanaam ci ñu gën a kawe lañ bokk ñooñu ñenn rek leen gën a kaw moom mooy karubi yuuna yi ñoo leen féete kaw ak ñi nga xam te ne ñoom ñooy almuhayyamun mooy yenn ñeneen ñi mooy alaaluuna maanaam ñi ñuy wax alaaluuna daal maanaam ñi ñuy wax alaaluuna min almalaaikati mooy ñi ñu doon tudd ñooñu ñoo leen féete kaw waaye yeneen malaaka yu dul alaaluuna yi ñoom féete wuñu leen euh, kaw ñoom ñoo leen féete kaw mi euh, nga xamante ne euh, moom mooy mu am tamit yeneeni malaayika yoo xamante ne dañoo nekk kon ci asamaan bu ne asamaan bu nekk nag dafa am tamit borom subhaanahu wa taala dafa def benn eh, kawkab maanaam benn benn planète boo xamante ne moom mooy planète bi symboliser maanaam bi nga xamante ne borom sax dakaa teg ci asamaan boobu eh, mu nekk tamit maanaam eh, comme exemple yi boo ni ñu xamaa maanaam comme jant bi ci ñeenteelu asamaan la nekk comme weer wi ci asamaan bu njëkk bi la nekk asamaan bi nga xam ne fa la maam Aadama ne alayhi salaatu wassalaam nga xam ne yeneen yi tamit alayhi salaam dañ leen positionné ah maanaam comme li yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci laylatul isra ne am na ma am na ñu fa fekk ci ay malaayika mais am na ñu fa fekk ci ay yeneen alayhimu salaatu wa salaam ci asamaan bu ne léegi ñooñu ñëpp nag ay ma euh, ay ay ay ay ay am kilifa maanaam euh, euh, asamaan bu ne dafa am kilifa yoo xamante ne maanaam malaayika yu fa nekk. ñooñu tamit ay rôle yu yéeme la ñuy jouer maanaam seeni rôle rôle rôle yu yéeme la ñuy jouer ah kenn ku ci nekk ci waaye tamit euh, amul benn place comme li yeneen bi wax sallallahu alayhi wa sallam wax atatu sama wa huqqaluhu an ta'itta laysa fiha mawdi'u qadamin illa wa fiha malakun sajidun aw raki'a euh, euh, aw aw qa'imun aw raki'a yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne asamaan si day mi ngi kiij kiij maanaam Euh, bu tey bu fekkente ne dafa am euh, par exemple euh, benn chaise wala benn taabal ñu teg ci mbir moo xamante ne dafa dis trop maanaam da ngay gis muy def kii kii grincement yooyu loolu lay wax ne asamaan saa ngi kiit kii gi te ak a yelloo ci kiit kii gi googu muy def ndax amul benn fenn koo xamante ne place la bu ndëggu tànk mën a tegu ci asamaan si loolu nag am na malaaka bu fa nekk boo xamante ne dafa taxaw wala mu rokoo wala boo mu sujjóot maanaam kon nga gis ne malaayika yi dañuy jaamu yàlla borom bi subhaanahu wa taala comme ni nga xamante ne noonu la ko alquran waxe yusabbihuuna layla wan nahaara laa yaftaruun dañuy sàbbaal borom bi subhaanahu wa taala guddi ak bëccëg duñu tàyyi maanaam duñu tay duñ ci duñu deñ di nekk di def loola euh, gisoon nañ ni ñoom amuñu naafila farata lañ am maanaam mboolem nga xam ne moom lañuy def yëpp seen jaamu yàlla yépp lan la ay farata dafa bokk nag ci malaayka yi kon ñu dellu si waat maanaam mu am nag malaayka yi nga xam ne ñoom malaayka yi nekk ci suuf si lañ euh, ci biir malaayka yi nekk ci suuf si am na xafaza ñi nga xam ne ñoom ñooy aar nit ñi mu am ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy al mursalaat yi nga xam ne ñoom ñooy yabal ngelaw yi ah, ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy maanaam ak yeneen xeet yoo xamante ne ay xeeti malaayka la ñu bëree bëri bëri ñoo xamante ne kenn ku ci nekk maanaam ay xeeti malaayka la nga yoo xamante yu nekk ci kaw Euh, am ñi nga xamante ne dañuy rañaan di yéeg diggante asamaan si suuf si mooy euh, al mutaaqibuna comme euh, li borom li yeneen sallallahu alayhi wasallam wax ne taaqaba fiikumul malaa'ikatu bil layli wan nahaar maanaam guddi geeg bëccëg yëpp am na malaaka yoo xam ne dañuy awonte maanaam nga xamante ne ñii ñëw ci guddi gi ñooñu bu ñuy ñëw heure tàkkusaan la ñuy ñëw su ko defee bu ñuy de bu ñuy dellu di yéeg heure suba fajar gi la ñuy dellu ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñooñu ñoom ñooy kon ñoom ñooy ñii euh, ñii ñii fanaan si ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñii xëy si mooy ñi nga xamante ne ñoom fajar bi la ñuy ñëw daal di delluwaat bu tàkkusaan loolu yëpp ay xeeti malaayika rek malaayika yi tamit am na ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy ñi nga xam masala ñi nekk ci suuf comme mu am raqiib ku ñu tuddee raqiib ak ku ñu tuddee atiit muy ñaar ñi nga xamante ne li ko maam ñoom li nit ñi di wax rek la ñuy bind comme li alquran wax maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid voilà am tamit ñi nga xamante ne euh, kiraamul kaatibiina lañ maanaam ñoom dañuy bind li nit ñi di def maanaam ñoom lépp lu ñu def ya'lamuuna maa taf'aluuna mboolem loo leen def rek ñoom dañ koy maanaam raqib ak atid ñoom wax ji rek la ñuy bind euh, kiraamul kaatibiina ñoom li nit ñi di def la ñuy bind euh, mu am ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñooy al-hafaza mooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla yabal bu ko defee ñuy wattu nit ñi parce que xam ngeen nii tey bu dul woon ni yàlla dafay yabal ay malaaka ñuy wattu nit ñi ba mu nekk benn ñu def benn bouclier par rapport ak nit ñi euh, seen cër yi maanaam lu ne mën na ciy dugg seen paxi bakkan yi seen bët yi seen géem lu ne mën na ciy dugg waaye tamit kon jinne yi tamit mën nañ leen a nokkatu nu mu leen neexee maanaam nokkatu nit ñi euh, nga xamante ne comme que ñoom jinne yi dañ ñuy gis te ñun duñ leen gis mën nañ def saa yu ñu rombee kenn mbéj wala suñu rombee kenn këdd wala suñu rombee kenn def lu leen neex te duñ am dara lu luy aar nit ñi borom subhaanahu wa ta'ala nekk wa yursilu alaykum hafaza yàlla yabal na ci yéen ñoo xam ne dañ leen di maanaam euh, kon ñooñu ñëpp ay xeeti mu am euh, kon euh, bëri nañ maanaam façon yu bëri lañ am na ñoo xam ñu bëri ñu mu tudd ba pare ñu nekk ñeen ñi sax da tuddee ay saa ñenn ñi Euh, da leen di biir saar yi comme ñi nga xamante ne ñoom ñooy astafat ak taaliyaat al euh, zikra ah al al muqassimaat amra ak ñi nga xam ne ñoom ñooy wal mursalaat ah urfa ak wal asifat al asifat asfa ak al nashirat nashra comme al fariqat farqa comme ñooñu nga xamante ne ñooñu tamit ay comme zajiraati euh, zajra ah ak ñeneen ñi nga xam ne ak taaliyaati zikra maanaam ñooñu ak al naziaati gharqa ah, ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ak naaqitaati ah, as-saabihaati ak as maanaam ñi ñëpp ay xeeti malaaka yoo xam ne borom subhaanahu wa ta'ala moo eh, eh, mu am tamit ñeneen ñoo xam ne sunna na leen mooy masalan ñi nga xamante ne eh, ñeneen sa alquran tudd na leen yi nga xam ne mooy ñi muy wax naan tawaffat humul malaayika mooy ñi nga xam ne malaayika yi ñoo leen di faat maanaam malaayika yi nga xam ne ñoom dañuy jàppale ki nga xam ne moom mooy malakul mawt ñoom ci ronu malakul mawt lañ ne ci di euh, moom muy euh, mu leen di muy muy muy muy euh, maanaam moom mooy seen kilifa daal ci gàttal ñoom li ñuy toppatoo yépp rek moom mooy faat maanaam ñoom dañuy voilà ñoom malakal mawt moom moo leen di moo leen moo di diriger voilà moo leen moo leen di mooy seen kilifa am malaayika yoo xamante ne Euh, dañuy ñaan maanaam ñoo dañuy fii nekk képp koo xamante ne da ngaa am euh, alal di ko joxe maanaam ñu daal di lay ñaanal ne allahumma aati kulla mumsikin mumsikin euh, xalafa maanaam yàlla képp koo xam kulla munfiqin xalafa allahumma aati kulla munfiqin xalafa comme ni ko xadis bi waxe ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne malaayika yi am na malaaka yoo xam ne borom bi loolu la leen bindee subhaanahu wa nga xamante ne saa yu ñu Euh, saa yu ne dañuy ne maanaam fu suñu xëyee rek dañ naan yàlla képp koo xam ne yaa ngi jël sa alal daal di ko dugal ci yoon bu baax rek yàlla nang maanaam euh, na nga koo na nga koo nga xamante ne euh, moom la maanaam mooy dépense maanaam képp kuy dépenser rek nga maanaam nga remplacer ko ko waaye képp koo xamante ne tamit da ngay joxe asaka wala maanaam ngay saraxe di jël sa alal di ko fu baax rek yàlla na ko wuutalee maanaam leneen waaye mu am ñi nga xamante ne euh, muy mu am ñeneen ñi nga xam mu ne ah, ñoom dañ naan allahumma aatu kulla mumsikin talafa yàlla képp koo xamante ne euh, da ngay téye sa alal maanaam nangu ko def fu baax rek maanaam yàlla nang ko ko remplacer par maanaam mu ñàkk ko maanaam loolu nag euh, tegtalewul ne malaaka dañuy ñaanal jullit ñi masalan lu bon waaye li muy tegtale moom mooy képp koo xam te ne da ngaa yor alal te alal gi doo ko dugal fu baax wala boog euh, alal ji doo doo doo ko euh, nanguwoo ko euh, joxe maanaam nanguwoo cee dépensé nanguwoo cee dimbali waate ak yu mel noonu borom maanaam ñoom dañuy ñaan borom subhaanahu wa taala que alal jooju mu mujj nekk loo xamante ne maanaam dañ koy maanaam daf koy dañ koy dañ koy dañ koy fàddul maanaam su ko defee yow dootoo nekk ci koo xamante ne. Euh, maanaam musiba da lay daal parce que yaa ngi yor alal joo xamante ne ni nga koy gérer baaxul maanaam loolu maanaam ñoom noonu loolu lañ la koy ñaanale xaqiqatan nag euh, lu yi ñoom ñu yor alal donte ni ñu koy gérer baaxul moo leen gënal mais loolu gënul ci ñoom moo tax malaayka kay di ñaan loolu ci seen kaw maanaam waral leen bokk na euh, ci kon malaayka yi ay façon yi façon lañ ñi nga xamante ne ñoom ñooy wàccee ruux yi masalan ci biiru doomu aadama Euh, comme ni nga xam ne noonu la ko xadis bi waxee ñi ñooñu yëpp ay xeetu malaayka lañ maanaam malaayka yi dañoo bëri euh, bu ñu toogoon di wax xeetu malaayka yi xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala euh, wax ci alquran ak xadis yeneen bi sallallahu alayhi ak yeneen i xeeti malaayka yoo xamante ne sax nañu maanaam maanaam ci min tariq nassi maanaam mooy texte bu leer wala boog min tariq kashfi wala boog ci yoonu euh, kasfu euh, loolu maanaam bu ñu ko doon xool euh, malaaka yooyu maanaam di xool dañuy gis ni ñu bëree bari lañ ci malaayika yi ak seen ay xeet ak ak seen positionnement loolu yëpp di dañuy tënk li nga xamante ne moom moo aju ci seen ay mbir sans dugg ci yenn détails yi nga xamante ne xaqiqatan moom moo aju ci seen ay ci ci ci seen ay jagle ak kenn nekk ak seen ay maanaam seen ay melo ak yu mel noonu li nga xamante ne moom la ñu mën a tënkee moo ne malaayika yëpp ñoom ay jëmmi leer lañ comme nga xamante ne noonu lañ ko euh, gise woon malaayikatu rahmaan muy malaayika buur yàlla borom subhaanahu wa ta'ala euh, kon bu ñu génnee muhayyamuuna yi am ñi nga xamante ne ñoom ay malaayikatu tasxiir lañ tudd maanaam ñooñu nag ñi nga xam ne ñoom ñooy eh, yeneen malaayika yi ñu doon wax sayyidina Jibril sayyidina Mikaayil sayyidina Israafil sayyidina Azraayil salaam ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy yeneen yi alquran bi tudd comme as-saffat az-zajirat at-taliyat al-mudabbirat as-sabiqat al ak ñeneen ñu mel ni ñoom ci lañ bokk ñi nga xamante ne ñooy wàccee ruuxi ñooñu tamit ci biir doomu aadama ñooñu tamit ci malaa'ikatu tasxiir lañ bokk ak malaa'ika yi nga xamante ne borom subhaanahu wa dafa tudd ne ñoom dañuy eh, sako njéggal ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi nekk ci kaw suuf eh, mooy comme malaayika yi nga xamante ne ñoom dañuy sàkkoo njéggal képp koo xamante ne euh, dafa nekk ci kaw suuf euh, comme yastaghfiruna liman fil ardi euh, comme ni nga xam ne noonu la ko borom bi subhaanahu wa ta'ala waxe ne takaadu samaawaatu yatafattarna min fawqihinna wal malaa'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi ala inna allaha huwal ghafurur rahim mu ne xaw tuuti asamaan si daa wàcc dal ci seen kaw maanaam ngir wax lan wax nit ñi bokkaale yi ñu bokkaale yàlla rawatina askana la gi ñu yàlla gi ñuy askana la yàlla doom mu ne waaye nag malaayka yi ñoom yàlla dafa bind ay malaayka yoo xamante ne ñoom lu ñuy def yastaghfiruna liman fil ard maanaam dañuy sàkkoo njéggal ñi nga xam ne maanaam ñoom ñu sabbihuna bihamdi rabbihim maanaam dañuy sabbal bi ñu dañ di sabbal sabbal goo xamante ne dafa àndaale cant wala sabbal gaa moom ak cant la ci mu ne ba pare ñuy sàkku njéggal ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci kaw suuf euh, borom subhaanahu wa ta'ala wax ne euh, waawe maanaam euh, naka buur yàlla de moom mooy ki nga xam ne mooy ki yaatu njéggal mooy tamit ki nga xam ne moom mooy ki yaatu yërmande yooyu malaaka nag ñiy jéggalul ñi nekk ci kaw suuf ñi bokkul ak yeneen malaaka yi nga xam ne moom la yàlla tàggat li na wax malaykatu tasxiir mooy ndax yàlla da leen a tàggat voilà da leen a ci li ñu war a def maanaam ñuy nekk di def loolu te loolu yëpp boo ko xoolee ci biir ci biti yëpp njariñal doomu aadama yi dañ ko ciy gis ñi nga xam ne ñoom ñooy indi ngelaw li ñi nga xam ne ñoom ñooy wàcce taw yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy ainsi de suite maanaam malaaka yi ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy al al muwakkaluna bil arzaq maanaam ñoom la ñu euh, ñoom la ñu dénk nga xamante moom mooy wërsëg yi maanaam ñoom ñooy ñoom la ñu dénk wërsëg yi ak yeneen ak yeneen xeetu malaaka yoo xamante ne ñoom ñëpp ay malaaka lañ Euh, mu am malaaka yi nga xamante ne euh, na mooy ñi nga xamante ne na alxaafiina min xawlil arsh maanaam alxaafuuna malaayikatu alxaafuuna mooy malaaka yi nga xamante ne euh, dañoo wër arsh maanaam nekk ci arsh ñooñu ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yanu arsh ñoom ñoom dafa am tamit yàlla malgré que loolu seen rôle la ñuy sàbbal borom bi mais borom subhaanahu wa ta'aala da leen a tàggat ngir leneen mooy comme ni nga xam ne noonu la borom subhaanahu wa ta'aala ci sootu Gaafir mu naan alladhina yahmiluuna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuuna bihamdi rabbihim wa yu'minuuna bihi wa yastaghfiruuna lilladhina aamanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilman faghfir lilladhina taabu wattaba'u sabilaka wa qihim uh, adhaabal uh, jahiim wa rabbana wa adkhilhum jannaati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min aabaa'i wa man salaha min aabaa'ihim wa azwaajihim wa dhurriyyaatihim innaka antal 'aziizul hakiim wa qihim as-sayyi'aat wa man taqi sayyi'aati yawma idhin faqad rahimtahu wa dhalika huwa al-fawz al-azim malaayika yooyu borom subhaanahu wa ta'aala mi ngi wax naan ñoom ñi nga xam ne ñoo wër arash maanaam ñoo yamu arash ak ñi nga xam ne ñoo wër arash ñooñu maanaam ci muqarrabuuna yi lañ bokk mais malaa'ikatu tasxiir lañ maanaam loolu moom moo tax mu tekkale malaayika yi nga xam ne ñoo al muhayyamuuna nga xam ne ñoom dañ leen a gërëmloo carrément dañoo jeex tàkk ci yàlla leeru borom subhaanahu wa ta'aala da leen a abaat ñu wuutale leen ak malaayika yi ba ci ñoom am na ñoo xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala tajal lii bi mu def ci ñële ba tax ñu gëlëm daf ko teggi comme ab woowu comme ñi nga xam ne mooy noonu kom alxalam am nag ne ñoom ci niveau wu lañ bokk maanaam voilà ci niveau ñooñu lañ bokk. Euh, malaayika yi nga xamante ne ñoom ñooy euh, malaayika yi wër arash ci niveau wu ñële mu xëjee mu ne voilà euh, ñoom. borom subhaanahu wa ne ñooñu ñi ngi sàbbaal di sant borom subhaanahu wa ta'aala daa ba pare dañ koo gëm gëm boo xamante ne amul dara lu ci laqam lu ci lu ci lu ci ba pare dañuy sàkkoo njéggal ñi nga xamante ne ñoom ñoo gëm maanaam kon ñoom ñi gëm yàlla te nekk ci suuf ñoom ñooñu la ñuy sàkkoo njébbal njéggal mu ne rabbanaa yow suñu borom ñoom lu ñuy wax seen ñaan lii la rabbanaa yow suñu borom maanaam ngi gis ne sàbbal kon daa kontewul ak ñaan xattaa ñaan googu sax jëmmi sabbal la maanaam mooy dañuy féey waxoon nañ ne sabbal mooy di féey ci géeju turu yàlla yi ak ay meloom ñoom ci la ñu ne ñuy ñaanal ñi nga xamante ne ba maanaam sant yàlla tamit loolu la voilà maanaam ñuy ñaanal ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy euh, jullit ñi way gëm ñi euh, li wuteel nag sabbal ak sant lii la mooy ne sabbal mooy nit ki fii gi fii ci turu yàlla yi ak ay meloom ci seede ne borom subhaanahu wa taala mboolem dafa denc moom ak mat boo xam ne meloy mat bindeef la maanaam loolu moom mooy sàbbal te cant nag mooy di fii ci jii ju turu yàlla yi ak ay meloom ci di ko tagg ak di seede di ko màggal ak di seede ci ne. mboolem melooy mat yi moom borom subhaanahu wa ta'aala dafa ràngoo ci anam gi mu gën a mat loolu moom mooy sant euh, sant ñaar yëpp la ñuy boole maanaam te ci bokk la ci niñ ko ciy defee mooy ñaanal gi ñuy ñaanal jullit ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf ñoom moo tax borom subhaanahu wa ta'aala da leen a tàggat pour jullit ñi tamit ñoom lan lañu wax rabbana yow san borom yow suñu borom wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma yow de matal nga bépp mbir. yërmande rahmatan yërmande wa ilman ak xam-xam kon nag faghfir lil ladina taabu jéggalal ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñiitu wattaba'u sabilaka ci topp sa yoon waqihim adabal jahim te nga fegal leen mbugalu jahim safara waqihimu sayyi'at fegal leen tamit mbonte yi yu bone wa man taqi sayyi'at yawma idhin faqad rahimta képp koo xamante ne bis boobu muy yawmal qiyaama fegal nga ko yu bon yi ñi koy dal musiba yi nga xam ne ñoo war a juddoo ci bàkkaar faf ànd raxem tax kooku dëgg dëgg yërëm euh, euh, mu ne maanaam euh, laataa loolu dafa ne rabbana wa adkhilhum yàlla maanaam ginnaaw bi mu waxee ne yàlla matal nga yërmande maanaam sa yërmande ak sa xam-xam matal nañ lépp moo tax ñaari melo yooyu ay melo la yoo xam ne dañoo lëkkaloo waaye dañoo nekk ay melo yoo xam te dañoo gën a matale boolem melo yi ci boolem melo yàlla yi ñaari melo yooyu ñooy yi ci gën matale maanaam euh, ci lu ñu aju mooy rahma yërmandeeg yàlla ak xam-xam amul ci lu ñu ajuwul amul ci lu ñu dul appliqué wu ci lépp yërmandeeg yàlla ak xam-xamu yàlla dañ cee dañ cee am dañ cee kon nag yàlla na nga jéggal ñi nga xamante ne ñoom ñooy tuub te topp sa yoon gis nga ñoom ñooy tuub te topp sa yoon te yàlla nga fegal leen dugalum jaxam jaxam rabbana wa adxilhum yàlla na nga leen dugal yow suñu borom jannaat àddina ajjana yu kawe yi àddina yi nga xam ne allati wa'adtahum moom nga leen digoon wa man salaha min abaa'ihim ak képp koo xam ne ku sell la ci seen baay yeeg seen maam yi wa azwaajihim ak seen jëkkër yeeg seen jabar yi maanaam azwaaj loolu lay tekki mooy jëkkër ak jabar yëpp lay tekki zaw seen soxna yi ak seen borom kër yi wa zurriyaatihim ak seen jaboot yi innaka antal azizul hakim ndax ndax yow day budul dara dul dara al aziz yaay ci ah yaay ki nga xamante ne kenn mënu laa daj alxakim yaay ki nga xam ne yow yaay ki xereñ te xereñee àtte waqimu sayyi'at nga fegal leen mbonte yi mbugal bi wa man taqi sayyi'at yawma idin faqad rahimta képp koo xamante ne fegal nga ko musiba yi mbugal yi bis boobu dëgg-dëgg yow buur yàlla yërëm nga ko wa dhalika wal fawzul azim te loolu moom mooy texe eh, bi nga xamante ne moom mooy texe eh, bu mag bi kon ñu daal gis ne ñooñu tamit Euh, ay xeetu malayka lañ yoo xamante ne ñooñu euh, malaykatu tasxiir lañu voilà ñooñu malayka lañ yoo xamante ne euh, borom subhaanahu wa ta'aala a tàggat waaw tàggat mu am malayka yoo xamante ne maanaam sayyaaxuuna lañ yooyu tamit beneen xeet lañ yeneen bi sallallaahu alayhi wa na leen ñi nga xamante ne ay sayyaatuuna lañ ci malaayika yi maanaam ñoom lan la ñuy def ñoom xalaqatu zikr maanaam bépp bërëb boo xam ne dañ fay tudd yàlla euh, akaabiru aarifiina yi nag ñoom dañuy wax ne euh, ku mel Seydi Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu day wax ne fii zikr bi ñuy wax alquran la mooy jotaayu alquran yi lañ dugg donte lu ëpp ci borom xam-xam am nitu yàlla yi radiyallahu anhum ñoom yamale wuñ ko ci alquran maanaam lépp fu ñu tudd yàlla rek am na ay malaaka yoo xamante ne ñoom dañ fay wàcc nga xamante ne ñoom bu ñu ñoom loolu rek mooy seen rôle dañuy wër ci suuf si bi loolu la leen ci bàyyee dañuy wër ci rek say yàquwoon la euh, comme genre tourisme spirituel la ñuy def mooy mooy mooy mooy say nga xamante ne bu ñu wëree fu ñu dem daan ne ah, waaw. Euh, bu ñu gisee jotaayu sikar fu ñuy sikaree rek di tudd yàlla euh, bien sûr maanaam ci anam ji nga xamante ne moom la yàlla digle sopp ko te gërëm ko mu bañ a nekk euh, loo xam ne dañ koy tuddee sikar waaye xaqiqatan ay caaxaan la nekk loolu bien sûr te bu boobaa jotaayu xam-xam yi ci la ñuy bokk maanaam yeneen mbir yu bare bëri ci lay bokk lan lañuy wax. dañ naan halumu ila hajatikum halumu ila hajatikum maanaam dañuy woo seen yeneen moroom yi eh kaay leen ci seen aajo jaay si karange bu ko defee suñ ñëwee ñoom ñu daal di fekke waaye après dañuy yëg ci asamaan fa nga xamante ne borom subhaanahu foofu la euh, foofu la leen teg seen maqaam bu ko defee ñu ne bu ko defee borom bi laaj leen subhaanahu euh, waaw yéen de ndax ñan ngeen gis mu ne ñun gis nañ ci suuf si ñoo xamante ne ñoom ñooy ñoo lay tudd di la màggal di la et cetera ba xadis ba jeex maanaam xadis bu siiw boobu nga xamante ne ci tënk mooy bi ñu demee euh, bu leen borom subhanahu wa ta'ala laajee te yàlla moo leen gën a xam dañ naan ñoom dañ naan ah waaw ñun de ñañ fa fekk dañuy sikkat di la tudd euh, mu ne waaw ndax euh, dañ maa gis ñu ne déedéet ñu ne buñ ma gisoon kon nu ñuy def ñu ne eh, kon doon nañ gën a xër ñu ne ndax. lan lañ bëgg ñu ne àjjana mu ne ndax xam gis nañ ko ñu ne déedéet waaw buñ ko gisoon nag mu gënoon mu gënoon a garaaw gis nañ ko déedéet lañ lan lañ ragal safara ah ragal gis nañ safara ah déedéet ko waaw kon buñ gisoon nañu def ñu ne yu kon ñu gënoon a farlu mu ne kon nag man musal naa leen ci li ñu ragal ba pare may naa leen li bëgg waaye ñoom malaaka yi dinañ ne mais nag am na benn waay bu fa ñëwoon kooku sikar bi indiw ko fa woon benn leneen ko fa indi mu ne mu ne wa wala hoo qad ghafar kooku tamit jéggal naa ko ba pare daal ulaa'ika al qawm laa yashqaa bihim jalis ñooñu ay nit lañ ñoo xamante ne képp ku jotaayoo ak ñoom doo ko texe dee maanaam kon euh, ñooñu malaayika yooyu tamit maanaam ci malaayikatu tasxir lañ wax léegi mu am malaayikatu tadbiir mooy malaaka yi yëpp biir mooy administration exécution mise en application voilà mooy soppandiku soppandiku euh, malaaka yooyu ñoom borom subhaanahu wa taala li mu leen dénk mooy lépp lu aju boobu euh, ñii wàcc taw ci lañ bokk ñii yóbbu indi ngelaw li ci lañ bokk. ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy malaaka yi nga xamante ne ñoom ñooy euh, raadu ah malaaka am na malaaka bu ñu wax ak raadu mooy dënn yi ki nga xamante ne moom euh, mooy puus nuage yi ci la bokk malaaka yi bi nga xamante yi nga xamante ne moom mooy ñu nekk ci asamaan bu ne am na malaaka yu mel noonu nga xamante ne la tax asamaan boobu di dox ñooñu ci lañ bokk biddiw boo gis wala euh, planète boo gis am na malaaka boo xamante ne borom subhaanahu wa taala euh, ñooñu la ko maanaam malaaka yu mu ko wàcce wala malaaka boo xamante ne euh, moom mooy ki nga xamante ne moom mooy ñoom ñooy la ñuy tudde al arwaaxul mudabbira mooy ruux yi nga xamante ne mooy esprit les les esprits administrateurs maanaam ruux yi nga xamante ne ñoom ñooy toppatoo lépp looy luy tax maanaam biddiw boobu wala planète boobu wala euh, comète boobu maanaam astre boobu di dox ni mu war a doxee asamaan yi ak suuf si ñëpp ku ci nekk dafa am ay malaaka boo xamante ne wala malaaka boo xam ne moom mooy tax muy dox ni muy doxee euh, yooyu yëpp ay malaaka yooyu ñoom ñëpp ah euh, ñooñu malaaka ci tadbiir lañ bokk kon ñetti xeet yooyu ñoom ñoo am ci gàttal. maanaam buñ dee tënk euh, te jàpp na ni maanaam classification bi maanaam leeral yi nga xamante ne moom lañ ci def euh, maanaam dana doy wëlif euh, leneen ci par rapport ak maanaam malaaka yi nan lan lañ ak naka lañ ki nga xam ne nag mën a war ruuxu ak ruux ruux nag moom kon borom xam bu wute nañ kan mooy ruux ñenn ñi jàpp nañ ne ruux mooy Seydina Jibril alayhi salaam li ëpp ci borom xam-xam yi loolu la ñuy wax Euh, ngir ne mooy kilifay malaaka yi am nañu ne déedéet benn mbindeef la bu rëy rëy boo xamante ne bu màgg la kooku moom moom mooy arwoox euh, euh, loolu sorewul ak li nga xam ne moom la wax wax ñeneen ñi ne déedéet maanaam kuréel lañ ci malaaka yi yoo xamante ne dañoo mel ni nit te duñu ay nit maanaam dañoo mel ay nit loolu tamit wax nañ ne ñooñu kooku ñooñu bu mbooloo moom ñoom ñoo tudd arwoox Euh, ak yeneen ak yeneen euh, waaye xaqiqa bi incha allah mooy li wax ni mooy li wax ne ar-ruh mooy malaaka bi la tuddal euh, ci jotaay bi wees waxoon na ay mbiram te moom la ñuy wax nii borom bi subhaanahu wa daf ko jël mu nekk kilifay malaaka yi nekk ki nga xam ne moom mooy gën a kawe ci ñoom mooy gën a rëy màgg ci ñoom ñu profité wax ne xataa malaayika yeneen yi sayyidina Jibril alayhi salaam ijmaa amul ci ne moo gën a màgg ci malaaka yi ñu bari dañuy wax ne Seydina Israfil moo gën a mag alayhi salaam am na koy wax ci borom xam-xam yi te mu am beneen mbir bu ñu xam mooy ne Seydina Israfil alayhi salaam euh, moom mooy nga xam ne la ñu dig moom la ñu dénk wàllu bi mooy wol buftu bi euh, bi boo xoolee ni mel buftu maanaam ak suuru euh, maanaam comme benn korno la nii nga xamante ne bu yowmal xiyaamee moom lay ëff su ko ëffee maanaam moom mooy adduna bi tukki su bi amaat maanaam noonu maanaam gis ni mu mel mooy exactement euh, ni adduna bi mel univers bi maanaam nga xamante ne dafa am côté baatin am côté zahir zahiru buftu bi nii lay def maanaam dafa def comme genre rond mais ci biir maanaam comme bu xoolee béjjén ni mu mel rek maanaam béjjén boo xoolee ni mu mel ni mu rëddoo dafa def nii mu am ci biti li nga xam ne moom mooy wërngal bi ci biir mu def nii euh, loolu mooy ne kon am na ay adduna yu baatu ne yu fi nekk àdduna zahir bi ñun moom la gis nii ci kaw buftu bi maanaam univers bii ñuy gis yëpp yii ñuy gis planète ak yëpp maanaam zahiru adduna bi mais baatunu adduna bi leneen la ba pare yu ay couche yu bëri la ñoo xamante ne yàlla moo xam ne ñu toll ak xanaa ko ko yàlla xamal euh, Seydina Israfil alayhi salaam moom mooy wëf wol buftu bi moom moo koy wol Euh, moom tamit moom mooy euh, su ko wolaatee ak adduna maanaam euh, taxaw su ko wolaatee yawmal qiyaamati taxaw voilà waaw comme ni mu waxoon nufu ka suuri fa sa'iqa man fi samaawaati wa man fil ardi illaa man shaa Allah summa nufixa fiihi uxraa fa idhaa waaw mooy loolu kon Euh, Seydina Israfil alayhi salaam moom tamit moom mooy imaamul aarifina loolu moom moo tax yonent bi sallallahu bi muy wax euh, typifi typification wu nitu yàlla yi ñi nga xamante ne mu naan am na ñetti téeméer ci nit ci ci asuuf ñoo xamante ne seen xol yàlla da koo tabax maanaam melo xolu maam Adama alayhi salaam euh, maanaam typification boobu muy def. Euh, loolu bi mu ci yegsee ci ba ne kenn ci nit ñi am na kenn rek ci àdduna bi koo xam te ne ma maanaam xolam yàlla da ko tabax ci xolu Seydina naa alayhi salaam maanaam xadis bi xadis la yu siiw ah, mi ngi ci euh, ñu mel ne al-Khatib al-Baghdadi soloo nañ leen ñu mel ne al-Imam Ibn Asakir soloo na leen ak ñeneen ñi du ñoom rahmatullah alayhim euh, imam al-Qurtubi indi na leen ci tafsiram ci tafsir bi mu naan walaw la aaya bi walaw laa daf'u llaahi n-naasa ba'dahum Euh, bi ba'din la fasadatil ardu walakinna Allaha dhu fadlin 'alal 'alamin ci aaya boobu indi na euh, xadiis yooyu kon ak ñeneen ak yeneen ak yeneen maanaam ne kon euh, borom subhaanahu wa kon dafa am nit ñu mel noonu ñoo xam ne dañuy typifier malaaka yi loolu dinañ ci ñëw ci jàngat yi d'ailleurs parce que lool moom mooy maanaam lan maanaam njariñul aaya bi di nekk fii ci buntu bi maanaam fi fi mu yegg si fii nii. ak relation bi nga xamante ne moom la am ci ma ak ma'arij bi euh, kon Seydina Israfil alayhi salaam moom moo leen moo leen moom moom am maanaam moom mooy imam maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy nandi bi ñi nga xam ne dañoo xamee ci yàlla waaye nag terewul ne Seydina Jibril alayhi salaam li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah ak nitu yàlla yi dañu wax ne moo gën a màgg rab euh, alayhi salaatu wassalaam moom moo gën a màgg xaqiqatan mooy seen imam mooy seen jiit mooy seen sang ñoom malaayka yi waaye nag terewul ne euh, euh, malaaka yi am na maanaam ci leen gën a màgg dëgg dëgg dëgg ñoo am nga xam ne moom moo féete kaw maanaam parce que moom maanaam ñi ñuy wax ñëpp mooy ñi bokk ci malaaka tasxiir yi la wax ñooñu la Seydina Jibril alayhi salaam gën a waaye ñi nga xam ne ñooy mu xëyamoo ne ñooñu beneen niveau la ñu wax maanaam euh, kon loolu teqantal boobu mat naa bàyyi xel wallahu a'lam wax nañ yeneen i wax ci ar-ruh mais comme que nañu nañu rek yam ci loolu nga xam te ne moom mooy leeral boobu ci ne kooku mooy arruux maanaam eh, ci malaayka yi gis nañu ci suñ jotaay bi weesu ñi nga xamante ne ñoom ñooy eh, maanaam borom subhaanahu wa ta'aala léeg-léeg ko maanaam tudd ko maa def tudd ak malaayka yi eh, day def lu ñu tuddee zikrul xaas ba'dal aam ak zikrul maanaam comme fii nga xamante ne dafa tudd malaayka yi maanaam loolu mooy zikrul xaas ba'dal aam dafa tudd malaayka yi daal ak ak tey comme tey par exemple bu ma nee Euh, waa daara yëpp ñëw nañ ànd ak sëriñ bi maanaam waa daara yëpp ñëw nañ ànd ak sëriñ bi maanaam tey loolu su ma ko waxee euh, sëriñ bi ci daara ji la bokk ndax mooy jàngal waa daara ji ah, waaye bu ma nee ànd ak sëriñ bi maanaam lool day wane màggaayam maanaam dama koy dama koy gën a mettre en avant maanaam ngir yëkkati ko maanaam ngir euh, màggal ko kon fan la ñëw mu ne ilayhi ci moom yàlla moom borom subhaanahu wa ci la jëm. waxoon nañ ne rañaanu malaaka yi moom mooy rek maanaam seenu wàcc tamit ci rañaan bi la bokk et bu ñuy yéegaat maanaam bu la neexee nga ni bu ñuy wàcc dañuy wàcc ci biir ci ci suuf bu ñuy yéeg ñu yéeg ba place bi nga xamante ne moom mooy seen maqaama fam ne ndax képp kenn ci ñoom dafa am maqaama boo xam ne mënoo koo weesu place boo xamante ne yow mënoo weesu loola jëm ca kaw euh, mu am tamit li nga xamante ne moom mooy moom ci yàlla borom subhaanahu wa taala kon bu waxee ne dañuy yéeg malaaka yi dañuy wàcc ñim ci jublu tamit mooy malaykatu tasfir maanaam ñooñu la ci jublu ndax ñoom ñooy wàcc ak ak ak ak ak ak ak ak malaay euh, maanaam euh, ndax ñoom ñooy wàcc euh, ci suuf si di yéeg ñoom ñoom ñooy ànd di yéeg ak a wàcc waaye képp ku ci wàcc ci ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf it ñoom it du ñu yéegaat parce que ci suuf la leen yàlla yàlla da leen a bind pour ñu nekk ci suuf si wax nañ sax ne malaaka yi nekk ci suuf ñooñu la ñuy tuddee ak jinnatu malaaka yi nekk ci suuf ñooñu la ñuy tuddee ak jinnat moo tax ñu naan ndax iblis ci jinne la bokk wala ci malaaka yi borom subhanahu wa ta'ala ne kaana minal jinni te li ëpp ci borom xam doon wax ne iblis malaaka la parce que loolu il faut ñu bàyyi ci borom xam-xamu tafsir yi dañu ne malaaka la xattaa ci biir saxaaba rek yeneen ci saxaaba radiyallahu anhu donte ñi mujj ni ci borom xam-xam yi li ñu mujj dëgëral. mooy ne jinne la maanaam ñi mujj ñi dañuy maanaam loolu lañ mujj dëgëral ndax maanaam euh, xaqiqatan euh, bu ñu nee jinne la maanaam mooy benn xeet la ci xeetu malaaka yi nga xamante ne ñoo nekkoon ci suuf te tuddoon jinne maanaam ñu nekk ci suuf ñooñu lañu tuddee jinne moo tax alquran ne wa ja'alu baynahu wa bayna al jinnati nasaba wa laqad alimatul jinnu innahum la muhdarun maanaam ñoom day dañoo def seen diggante ak ak al jinnatu mooy malaaka yi lay def ñoom ak malaaka yi dañ leen dañoo def ni yàlla dañu ne ñu maanaam yéeféer yi dañ jël dañuy jaamu malaaka yi parce que dañu gis ne suuf si ak asamaan si biddiw yi ni ñuy doxee ak fi ñuy nekkee dafa am lu leen di lu leen di administrer ñu jàpp ne kon euh, maanaam ñooñu noonu malaayka yooyu maanaam ñu muy arwaaxu mudabbara mudabbira mooy ruux yi nga xam ne ñoom ñooy administrer mbir yi ñoom ñu jàpp ne ñooñu kon ñoom ay yàlla la yu ñu war a jaamu loolu moom moo tax comme niñ ko leeralee ci bi ñuy leeral ci wàllu bokkaale ci aqida taxawiyya eh, sharh biñ ci def maanaam ne bokka maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy yéefir eh, ñi nga xam ne ñoom ñooy bokkaale di jaamu biddiw bi di jaamu jant bi ñii di jaamu weer wi ñii di jaamu yeneen ak yeneen eh, ñooñu jaamuwuñ leen parce que jant bi la parce que weer wi la parce que biddiw bi la déedéet. mais dañoo gis biddiw yi influence bi nga xamante ne moom lañ am ci dundu nit ñi te mu réel dañoo gis euh, janq bi ak weer bi influence bi mu am ci dundu nit ñi ak seen ay humeur ak seen ay euh, ci saison yi ni muy doxe ak selon biddiw sàngam euh, mi ngi fenk waxtu sàngam mi ngi fenk jamono sàngam ak yooyu dañuy gis ay jeexital yu muy def ndax maanaam ci taw gi muy taw ci gàncax gi ni muy saxe ndax gàncax sàngam dana ñor ci événement yi ni ñuy amee ak yu mel noonu coïncidence boobu euh, loolu ñi xam astronomie dëgg xam nañ ko maanaam ñoo ñoom euh, affaire bi da leen doon jaaxal maanaam ñoom ñu ne euh, moo tax ci la xam-xamu astrologie génnee mais dafa xaram tanjim dafa xaram voilà dafa xaram moom boobu moom dafa xaram yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dakater te daf ko boo boole ci bokkaale yi te képp koo xam ne day xool ay vidéo ak yooyu naan vidéo sangam nangam wax la nga gëm ko yeneen moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam mu ne su dee gëmoo ko mooy 40 jours loo julli yàlla du ko nangu su dee nag gëm nga ko mooy weddi nga yent yàlla Muhammad maanaam loolu moom moom moom c'est euh, nga xamante ne kay moom lañuy ñuy wax mooy euh, influence boobu dëgg la réalité la loolu xaqiqa la mais xaqiqa boobu ak arwaatu mudabbira yi maanaam ne malaaka yi ñoom maanaam ñoo nekk ci ginnaaw di ko def. waaye nag borom subhaanahu wa taala moom mooy ki nga xamante ne moom moo leen tàggat moo leen bind maanaam ngir ñuy jouer boobu ndax lenn lu ci nekk dafa am ay malaayika yoo xamante ne ñoom ñoo ko taxaw borom subhaanahu wa taala noonu la noonu la amalee léegi nag euh, malaayika yooyu nga xam ne moom la borom subhaanahu wa def ñu taxawee loolu yëpp benn bu ci kenn ku ci ne euh, borom subhaanahu wa euh, dafa jël. maanaam maanaam nit ñi bu ñu gisee influence yooyu bu ñu gisee influence yi biddiw yi am ci suuf si ak seen dund dans la vie par exemple tey euh, exemple la rek am na benn reportage euh, yaakaar na euh, kii la zone interdite la woon wala beneen enquête exclusive en benn ci yooyu la mais dañu seetlu ne par exemple France bu pleine lune amee maanaam jant weer wi su matee Euh, kii pompiers yi dañ leen di wóolu bëri nit ñi maanaam nit ñuy xuloo di di dóorante ak gaañante ak di yàq dañuy gën a bëri dañuy seetlu tamit ne euh, par exemple incendie yi day gën a bëri ak yu mel noonu loolu parce que te te loolu ku ko xool ci géej gi marée bi marée haute ak marée basse maanaam solo weer bi fan la nekk selon weer bi fan la nekk ci demeure bi ci benn ci la bi ci 28 manazil yi ci jamono ji. Euh, maanaam ban bés lañ tollu ci weer wi loolu tam dana ko gis ak yeneen ak yeneen yu mel noonu gàncax gi biddiw yi am na biddiw yoo xam te bu ñu fenkee maanaam ci la ñuy gisee euh, masalan euh, maanaam ci la dugub bi ñor par exemple yooyu nag comme que dañ kaa yàgg xool tamit astre yi ni ñuy yéegee ak sono yooyu noonu ñu jàpp ne ñoom ay yàlla maanaam dafa am ay yàlla yu nekk ci ginnaaw maanaam ñi ay yàlla yu nekk ci ginnaaw di ñu di maanaam te ñun dañ leen war a baan neexal dañ leen war a jaamu maanaam foofu la ñu jëlee bokkaale du ne dañoo ñàkk xel dofe moo tax déedéet naam loolu xeetu ñàkk bàyyi xel la bu bu xóotaloon buñ xóotaloon mbir mi xam dina xam ne yàlla mënta nekk ñaar mënta nekk ñett loolu dëgg la waaye nag kenn ko ci nekk ñoom ñoom dañ daan jaamu biddiw yi daan jaamu weer wi daan jaamu jant bi maanaam ngir maanaam yi nga xamante ne moom lañu euh, kon ñooñu ay malaikatu tadbir la Euh, ñooñu ñëpp nag maanaam malaaka yooyu yëpp nag maanaam ñooñu dañ leen daan tuddee jinn ñoom ñoom lañ leen daan groupe malaaka yooyu mbooloo mu ñu ñu la wax ñoom lañ leen daan tuddee jinn moo tax yàlla ne ñoom de jël wa ja'alu baynahu wa bayna al-jinnati nasaba jël yàlla ak jinne ñu daal di jàpp ne euh, ñoom ay doomu yàlla la maanaam ñu wutal ko askan maanaam mooy ne dañoo jàpp ne ay doomu yàlla la comme ni ko waxee ci beneen aaya bi wa ja'alul malaa'ikata allazi wa ja'alul malaa'ikata allazina hum ibadur rahmani wala inda rahmani ci beneen jàngin inaatan maanaam ñoom dañoo jël ne malaaka ay jigéen lañ maanaam ñi nga xamante ne ñoo nekk fa yàlla wala boog ñoom ñooy ñi di jaamu yàlla yi bi aju fees dellu ji ñoom dañoo jàpp ne ay jigéen lañ voilà moo tax alquran ne alahumul banaatu walakumul banu alahul banaatu walakumul banu maanaam yéen yàlla xanaa da ngeen jël ni yàlla jigéen ngeen koy askanale ne moom ay doomam maanaam ay jigéen la ñooy doom ñooy maraakay et puis ci seen aada bëggoo leen am doom bu jigéen doom bu góor ngeen bëgg a am mais loolu est-ce que xel xellu na te loolu da koy gis ba ci ñun wolof yi am ah, dañ koy def maanaam mentalité boobu ba léegi dañagul mi ngi wàññeeku nag alhamdulilah mais ba léegi dañagul ci société yi da gis. ku am doom bu jigéen maam ku am doom bu góor jamais ñu ne la ah du góor baax na jigéen baax na parce que doom bu góor nga am kenn du la ko balaa ñu lay wax ne góor baax na jigéen baax na mooy nga am doom bu jigéen maanaam loolu mooy wane ne mentalité boobu ba léegi dañëgul ci société yi euh, te euh, wala ñu ne la jigéen bu mën góor ak xeet yu xeet wax yu yooyu maanaam mooy ne ba tey mentalité bi dafa des voilà ala ne xaal li nga xamante ne moom lañ ci woon daal mooy ne mala maanaam mooy ne euh, ñooñu dañ leen di wax jinna maanaam malaaka yi nekk foofu dañ leen euh, kon ñoom du ñu bouger ñoom ci kaw parce que fii lañ nekk ñoom mais malaaka yëpp su ci seen wàcc ñu ngi maanaam bu dee dañuy wàcc ci nit ñi la ñuy wàcc wala ci mbindeef fi la ñuy wala ci li leen yàlla yabal ak li leen yàlla tàggat ci la ñuy wàcc waaye bu fekkente ne dañuy yéeg maanaam bu ñuy tudd yéeg yéeg gi moom maanaam loolu nisbi la maanaam le fait ñuy wàcc ci mbindeef yi loolu ci jëm boppam moom mooy jëmmi yéeg voilà le fait ñuy wàcc ci mbindeef yi loolu wàcc ci mbindeef yi la moo tax par rapport ak loolu maanaam nisbi la maanaam mooy dafa bi mooy lu relatif la. c'est-à-dire que su dee day dee da ko xoolee ci côté wu fi leen yàlla yabal dañuy wàcc mais comme que ñoom en même temps de toute façon ci yàlla lañ jëm parce que yàllaa leen fa yabal yàllaa leen woo foofa maanaam kon ñu ngay yëg maanaam kon maanaam bi la maanaam moo tax taarudul malaayika ak tanazzalul malaayika benn la benn la kon ci yàlla lañ jëm fii yow min dina bu ñëwee ci jàngat yi dinañ ñëw ci baat bi ne maanaam day dàq lépp loo xam ne xeetu tajsim la ak tashbih maanaam di melale yàlla bindee bi ak jëmmam wala ci ay meloom maanaam dinañ ci ñëw parce que euh, rubbama maanaam léeg mën na nekk ñi nga xamante ne ñooy mujassima yi mushabbiha yi hashwi yi ak ñu mel maanaam di sukkandikoo ci bi ngir wax na kon yàlla mi ngi ci kaw asamaan si ndax ta'arujul la wax maanaam mais dinañu ñëw ci leeral maanaam maanaa bi lan maanaam li nga xamante ne euh, mooy euh, ni aaya bi ni mu nekkee dalil contre maanaam ni mu nekkee dalil contre wax jooju daal dinañ ñëw ci jàngat yi ñuy jàngee ci aaya bi allahu euh, taala mu ne kon yow yawmin day ñëw ci bës euh, bés mooy lépp loo xamante ne période la dañ koy wax bés ci euh, ci biir ci alquran sunna maanaam comme tey par exemple yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu bu ñuy wax ngëm xadiis sayyidina Jibril alayhi salaam nga xam ne moom moo ñëw laajte. te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu ko bi muy wax ngëm daf ko boole ci juróom benn ponk ngëm yi mu ne ko wal yawmal axir ak bis bu mujj maanaam bis boobu nekkutoon benn bés kese xew-xew bi maanaam boole xew yi xew fii ñu mujj ginnaaw dee loolu la tuddee yawmal axir mooy bis bu mujj maanaam boobaa kon gëm dee ci la bokk maanaam dee ñëpp ko gëm mais li ciy xew ci ginnaaw dee mooy mooy bàmmeel ak la xew euh, ajjan maanaam yawmal qiyaamati ajjan ak safara yooyu yëpp loolu yëpp day daal di nekk yawmal euh, yawmul axir maanaam bis bu mujj bi eh, léeg tamit ñuy wax arab yi di wax bés sàngam mais que liñ ci jublu moom mooy événement xew-xew comme bi Alxuraan naan wa yawma badrin iz axrajak wa wa yawma hunaynin comme ni ko Alxuraan di waxe yawma badrin naan di tudde maanaam xew-xewu Badar la ci jublu wa yawma hunaynin iz a'jabatkum kasratukum eh, eh, maanaam E, maanaam mooy jiire bi xeex bi ah, e, am yëpp waaw maanaam jiire boobu nga xamante ne moom la xeex bi jiire yëpp loolu la ñu tuddee yow ma xamee maanaam du benn bés loolu yii nag ay mbir la yoo xamante ne e, comme yawmul ahzab ah, nga xamante ne ay bés la mais dañ koy tuddee bis bi nga xamante ne moom mooy maanaam mooy xare xare xare ahzab maanaam kon bës ay événement bu important bu mag day nekk bës ci ñoom maanaam kon ci kaw loolu euh, bës comme fii nii daf koy leeral comme li borom subhaanahu wa ta'aala wax feneen ci benn aar wa inna yawman 'inda bi ka alfi sanatin mimma ta'uddun benn bés fa sa borom maanaam day tolloo junni ak yéen ci li ngeen di lim maanaam kon ñu gis ne bës yi dafa relatif maanaam loolu tamit sax bu ñu yegsee incha allahu taala ci njàngat yi dinañu gis ne maanaam bés yi euh, relativité bi nga xamante ne moom moo am fii euh, bés yooyu incha allahu Euh, dinañu yeggale aaya bi gis njàngat yi ci jotaay bii di ñëw insha allahu euh, taala euh, kon dinañu ñu ngi ñu ngi daal di yam foofu ba jotaay bii di ñëw insha allahu taala ñu ñaan borom subhaanahu wa mu may ñu dégg ak maanaam yokkuñu dégg-dégg ak leer ak xam-xam may ñu ko ci zahir ak ci baatin yokkuñu ay xéewalam ci mboolem mbir yi may ko jullit ñëpp euh, te bu mu bàyyi kenn ci biir jullit ñi ci zahir ak ci baatin képp koo xamante ne da nga bokk ci xeetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa salaam yàlla na la yàlla defal maanaam li nga xamante ne moom mooy li gën ci yow ak li nga xamante ne moom ngay bëgg te li ngay bëgg yàlla yàlla def ne loolu moo dëppoo ak li gën ci yow moo defal ko defal ko jullit ñëpp ci zahir ak ci baatin may leen koor jàmm ci barke rasulul ummati alayhi salaatu wassalaam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 من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال